kon ñu ñëwaat ci suuratul qalam ginnaaw bi nga xamante ne ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu jamoon nañu ci aaya fanweer bi ak ñett di 33 tey ñu war a continuer baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna lil muttaqiina 'inda rabbihim jannatin na'im kon ci jotaay bi weesu gisoon nañu nettali bi mu nettali woon waa tool ba di ci nag yee képp koo xam ne yéen waa Makka ñi xéewal yi leen borom bi defal waaye yéen nit ñi dund ba àddina ngay tukki xéewal gu la yàlla defal nga bëgg koo yemale yi sa bopp xañ ko nit ñi ndax ro ndax nay waaye tamit nekk koo xam ne ku égoïste nga te siis lu la borom bi defal nit ñi war cee xaj nga xañ leen ko ndax jàpp ne daal waaye lan moo tax soon nañ ko man ñii di ut ay lay ut ay lay yu xam ne mooy tax yow li la borom bi sant ci alal nga bañ koo def ndax nay ak bëgg alal na la leer ne li daloon ñii mooy moo tiim sa bopp bi te boo ko continuer ci noonu moo lay dal seeta demal nga seet mun nag mu ne mu pare nag ci loolu nag di wax nag ñi nga xam ne nag ñoom doxale wuñ ko ñii ñooy ñooy ñu nangoo gëm yàlla di ko jaamu te li leen wërsëgal ñu koy jël di ko def ci yoon yu baax yi ci kanu yu baax yi mu ne inna lil muttaqiina ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragal seen borom inda rabbihim ñun fa seen borom de dinañu fa am ak jannaatin ay aljana jannaatin na'im jannay xéewal ya bu alaaxira loolu laa leen di waajalal afa najaalul muslimiina kal mujrimiin borom bi ne moo yéen man de dama leen di laaj yéen waa Makka ñi nga xamante ne nii comme ni ñu ko gise woon ci al-Waliid ibnul Mughiira ak ñoom ñeneen ñoom ñoom Umayya ibn Xalaf ñoom dañ doon tooñ nit ñi ba pare booy wax ñu jàpp ne waaye yow ma ne moo tax am na ku ci tooñoon Seydina Xabbaab di taalibe ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ib Habbaab ibn al-Arat radiyallahu taala anhu nga xam ne moom da doon defar ay ay ay ay jaasi la doon defar bi nga xam ne ci la ko defaral jaasi ba pare defaral ko ay jaasi yu baax waa ji daal di koy jël ba pare dañ koo fay saa bu ko nee fay ma mu ne ko du wala fay ba pare naan ko ah yow mii sax yow dégg dinaa ngeen naan ay yawmal qiyam bàyyil nag ba yawmal qiyam bu ñu demee dinaa fa am alal te dinaa fa am ay doom bu ko defee ma fay la suñu borom nag ne ñoom yéeféer yi loolu lañ fi nekkee ba pare jàpp ne mu yawmal qiyaam sax bu amoon ñoom fa baax ñoo fay dem ñooy dem aljana wala kenn du leen fa jiit comme niñ gisawoon ci suuratul mursalaat bi nga xamante ne nii waajooju ci banu juma abu kalda moo mële doon wax naan ma ne man maay dóor kii ci mbagg benn seen malaaka yi fukk yi laay dóor benn coup d'épaule ñu dàll mele ma jël fukk yi euh, juróom-ñeent yi des ma dóor leen sama beneen mbagg mi ñu dàll fële ma leen dugg leen aljana naka noonu mooy noonu ñu doon sabootee di wax su ñu borom ne waa ñoom loolu ñuy wax noonu afa naj'alul muslimiina kal mujrimiin ndax ñun dañuy jël ñi wommatu nangoo wommatu ci sama yoon ak topp samay ndigal bàyyi samay tere ñooñu est-ce que dama leen di yemale kal mujrimiin ak nga xam ne ñooy way jom bu ñaa jaamu ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom ak ñi topp seen borom est ce que ñooñu xellu na bu ëllëgee ñoom ñooy bokk fu ñu ne maalakum kayfa tahkumun suñu borom ne moo yéen ana naka ngeen di xalaate nan ngeen mën a àttee loolu ba jàpp ne ki nga xam ne moom ba liggéey jotee liggéeyul day tëdd di nelaw ba heure bu ko neex mu yeewu ki nga xam ne nag saa bu xëyee dem ci usine bi dem liggéeyi bu weer deewee ñu war a joxe salaire ka doon nelaw ne moom daaw moom mooy am salaire bu ëpp ki nga xam ne moo doon liggéey mais maalakum ka maalakum ko tahkumun moo yéen ana naka ngeen mën a àttee loolu loolu am xel sax da koo nanguwul am lakum kitaabun fiihi tadrusuun wala boog da ngeen am téere boo xamante ne moom ngeen di jàng boo xam ne yàllaa leen ko wàcceel am fa ci biir téere bi inna lakum tax a taxayyarun boo xam ne ca biir téere ba moo leen ne loolu moo am mooy nekk leen fii bi mooy yàlla bu yawmal qiyaamee ñi doon jaamu yàlla yéen a leen di raw ah loolu de xanaa téere boobu moom war ngeen ñu ko wan inna maa tax a taxayyarun bu dee ne téere boobu am na ah kon de bu boobaa bu boobaa di ngeen mën a am li leen neex ak li ngeen tànn mooy ngeen caaxaan ba mu neex leen bu ngeen deewee dem aljana waaye xam ngeen ne lii wax la juy wan ne da leen di wax ne lii xam ngeen ne loolu xel luul te manu la demee noonu am la lakum walla boog bu du téere ngeen am bu leen di leeralal loolu di leen garanti loolu am lakum ci ay maanun walla boog da ngeen am ay pacte yoo xamante ne nii moom ngeen jël ah alayna baligha yoo xam ne moom ngeen am ak seen borom yoo xam ne ñëw na ba ci man seen borom ilaa yawmil qiyaama boo xam ne da am pacte di seen borom boo xam ne day agsi ba yawmal qiyaam yoo xam ne man maa leen waxoon ne weddi leen ma mooy leen ma caaxaan leen bu ngeen deewee ma dugal leen àjjana bi ghayri xisaab ci loo xam ne kenn du leen àttee loolu de bu dee am na ah inna lakum lama tahkumun bu boobaa ah bu dee loolu am na de maa leen joxoon pacte boobu kon de li ngeen li ngeen àttee seen bopp ne yéenay féete kaw ñi gëm yàlla kon de dina am waaye xam nga ne loolu mooy amul salhum suñu borom nag ne yonente bi alayhi salaatu salaam laaj leen ñoom yéefiru Makka yi ayyuhum bi dhalika za'im ana kan ci ñoom moo mën a taxaw ne maa garanti ne lii nii borom bi moo ko jëloon nag pacte ak ñoom ne leen mooy leen yàlla bu ngeen ñëwee yéenay ñi ci des amul de kan moo jël kan moo mën a prendre ne man maa garanti loolu amul am lahum wala boog laaj leen am lahum wala dañoo am suraka suraka u ñoo xam ne moom lañuy bokkaaleel yàlla muy seen bokkaale yi ñu yor di leen jaamoog yooyu ñooñu moom am na ñoo xam ne kon fekke woon nañ ñooñu ñoo fekke woon mbir mi ba signé ko woon bañ koy signé man ah bu dee am na fal yatu bi shurakaihim in kaanu saadiqin bu keroogee nañ leen indi indi leen nee leen nañ indi ñooñu nga xam ne ba ñuy jël pacte borom bi ne nañ lay mooy waaye buñ ñëwee nga dugal ñu fa gën a tawe ah ña ko seede woon ci seen yi ñuy bokkaale seen yàlla yi ñu yor ah nañ leen woo bu dee ñoom dëgg way way dëgg lañ ci wax ji ñuy wax suñu borom ne yawma yukshafu an saqin bàyyi leen ñu nekk ci noon rek di caaxaan ak mbóosóor ak di wax seen wax dof yi ba nga xam ne yawma ba bés ba nga xam ne nag yawma bés bi nga xam ne yukshafu an saqin ci la mbir yi nag di tare muy bésu yawmal qiyam mbir yi tar lool wa yud'awna ila sujudi ñu woo leen nag ne leen hee kaay leen nag sujud fala yastati'u ñëw ne sujjóotal leen seen borom suñu borom da leen di nattu ngir xool xam na ne duñu sujjóot bu keroog ndax duñu ko man danga newoon ci àddina jaay leen julli ngeen ne suñu yoon newu ci julli concerné wuñu suñu borom ne nag bàyyi leen ba yawmal qiyaam mu ne leen kaay leen sujjóot fala yastati'una duñu ko man ndax seen seen mbagg seen ndigg li yaxu ndigg li lay tëlëy lay mel ni lu mu def bant boo xam ne dañoo duñu mën a sëgg ñépp xam ne ah ñii ñoo dul woon julli kat ñii ñoo bañoon ne ñu julli mu ne xaashi'atan absaaruhum bu keroogee nag ñu bukki seen bët yi nag seen bët yi daal di ñu bukki ko ndax ndax dagi ñàng eh, xam ne rek caaf xam de tarhaquhum zilla li nga xam ne mooy ak toroxtaange nag daal di muur seen muur seen xar kanam yi seen bët yi daal di jàq lool tarhaquhum mu daal di koy muur zilla ak toroxtaange wa qad kaanu te kat nekkoon nañ ca addina yu yud'awna ñu leen di woo ila sujudi naan leen kaay leen julli ñuy dégg noddu yeek yépp ak dee leen julli wahum saalimuuna te ñu nekkoon ñoo xam ne dara dalu leen woon feebaru ñoon amu ñoon benn ngant dara teeru woon woon a jaamu seen borom ñu bañ fadarni kon nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ma rek wa man yukaddibu bi hada al hadith bàyyi ma ki nga xam ne day weddi alquran ji sanastadrijuhum dinaa leen ndànku di leen defal ci àddina ay xéewal yoo xam ne ay ay santé seen wër gu yaram ak yépp ñu foog ne nag ñoom loolu day wane ne ñoo nekk ci dëggu maa leen di ndànku rek min haythu la ya'lamun ba boo xamante ne ñoom duñu ko xam wa umli lahum ma leen di ndànku na kay dinaa sanastadrijuhum dinaa leen jay min haythu la ya'lamun ba foo xam ne duñu ko xam wa umli lahum ma leen di ndànku inna kay bii samam jàpp matinun ak dëgër ba ni ma leen di jàppe ray leen nag teg leen dugal daal di leen dugal dugali safara mu ne am tasaluhum ajran waa ñii li tax mënuñu laa gëm boog mënuñu moo gëm lii ma leen di wax am boog walla yow yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am tasaluhum wala nang leen di laaj ajran ak pay na leen pour ngeen dugg ci lislaam fay leen ba bare joxe leen cinquante mille door dugg ci l'islam ndax lool nga leen wax fahum ba moo tax ñoom min maghramin musqalun la nga leen laaj nga leen fay leen ko mu diis ci ñoom ba mënuñu ko maa lool lool moo tax am wala boog indahumul ghaybu wala boog kumpa ñoom dañoo am wahyu boo xam ne moo leen di dikkal bu ñu xam fahum yaktubuuna boo xam ne moom lañ jàpp di ko bind mu leer ne ñoom moom mën nañoo def lu leen neex après dara du leen ci fekk suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy lii ay laaj la ngir war ne lii de toute façon amul fasbir yow nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñu ak jullit bi li hukmi rabbika ci sa attey borom sa dogalu boroom bi mu def am ñoo xam dañ koo weddi nga leen di woo ñu lay kokkaleeg yooyu mu ñël ci loolu de wala takun waaye bul mel muñal rek bul buñ ñëw ne ñoo wegg rek nga daal di ne bon moom man dem naa sama yoon dootuma leen woo dootuma leen laaye biir mu ne déedéet bul def noonu wala takun tabul nekk ka saahibil xuuti borom jën wa di sayyidina Yunus alayhi salaam ba nga xam ne ci la woo ay ñoñam woo leen gaa yi di bañ mu woo leen gaa yi di bañ après moom mu foog ne kon moom def na li ko borom bi digaloon mooy woo na leen mu dem ci xelam da jàppoon ne lool la waaye xalaatuñ ñam yonent woo leen woo na leen gëmuñu boo àggale na ne saa yu mu dem lool nag suñu boroom ne ko waroo woon a dem lu dul nga jot ci sama ndigal loolu lay nettali ne ko bul def ni koo kële bul bàyyi waa Makka malgré liñ lay wàcc weddi bu leen ba is ba nga xamante ne mu ne kon bul mel ni boroom jën wa ndax jën waa ko moo ko moo ko moo ko moo ko defoon ci moo ko xampoon dugal ko ci biir bi moo ko wan noon voilà ba naa daa ba nga xam ne ca la nekk ca biir jën wa te biiru jën wa naa daa di woo boroomam ca wax jam doon wax naan subhaana laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin naan maa ngi amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul ci dëgg lu dul borom bi man mii de damaa nekkoon ñi nga xam ne dañoo juumoon suñu borom ne bul mel ni moom it keroog ba nga xamante ne nii naa daa ca ko jën wi wan mu nekk ca biiru jën wa wa huwa makzum mu nekk koo xamante ne nii nag mooy mu njàq lool ndax lool mu xam na ne finalement mu xam ne waru woon a tadarakahu ni'matun min rabbi budul woon ne da koo dab dabaatal li nga xam ne xéewal la min rabbi yi jóge ci boroomam la nubida bil ara'i kon dinañ ko gëttu jën wi dina ko génne ca tafes ga mu fi ba mu génnoon muy ndànd koy foo gële wa huwa mazmum nekk koo xam ne ku ñuy ŋàññ la waaye kenn ŋàññ ko de moom Seydina Yunus fajtabaahu rabbuhu alayhi salaam suñu boroom fajtabaahu mun daal di koy bëjj dal di koy tànn rabbuhu boroomam faja'alahu mu boole ko minas as-saalihiina ci ñu baax ñi wa in yakaadu alladhiina kafaru mu ne kanta yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga yéefaru Makka yi tuuti kon rek la yuzliquunaka bi absaarihim buñ ndox gisee ngay jàng alquran lammaa sami'u dhikra buñ déggee ngay wax alquran dañ lay mere di la xool di la xeelu te xoolu bañaate yooyu ak noona yooyu nga xam ne daanaka xool bi rek mën naa faat nit moom bu ñu ko ba tuutee des loolu lañ lay doon def wa yaquluna ñu naan innahu dëgg dëgg kii